yéen ñiy tuub def leen nii waaye noppi leen yéen ñi tuub ba noppi. def leen nii ma def. def leen nii. ashadu. mbaa ñoo ngeen ne ashadu. allah ilaha. allah ilaha. illa allahu. illa allahu. ashadu. ashadu. anna muhammadan. anna muhammadan. رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله سيدنا وحلنا سيدنا دقلنا دقلنا waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla. waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla. seede naa. seede naa. dëggal naa. dëggal na muhammadu muhammadu mooy yonent yàlla mooy yonent yàlla ku ci nangu loolu rek ku ci nangu loolu nangoo julli bët bu set juróomi julli nangoo julli bët bu set juróomi julli tusubaar takkusaan timis gee suba tusubaar takkusaan timis gee suba ku ko ci nangu nangoo xoor weeru koor at mu nekk benn weer at mu nekkit da nga xoor benn weer moo di weeru koor ku ci am alal yu bari da nga ci génne asaka ku ci am xalal ju bari da nga ci génne asaka ku ci bay itam da nga ci génne asaka ku ci bay itam da ko génne asaka ku ci mën a dem makka haji da dem makka haji néegam yàlla ba ci mën a dem makka haji da nga dem makka haji néegam yàlla ba nangu ngeen loolu yéen ñi bëgg lislaam nangu ngeen loolu yéen ñi bëgg diine lislaam léegi jullit ngeen bàyyi ne léegi jullit ngeen li ñu war moo leen war li ñu war moo leen war li ñu yaakaar ngeen yaakaar li ñu yaakaar loolu ngeen yaakaar. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp nee na yow alhamdulilah rabbil ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla. te xam ne yàlla sopp nañu. yàlla bég na ci yéen. yàlla bég na ci yéen it. ku ci sori ba mënul maa jox turam ma jox ko tur. na def ci Sëñ turam naa leen jox tur yéen ñëpp. képp ku ci sori. ba mënoo koo wax saw tur. na nga dem ci Baye Modou Thiam mu bind saw tur. bàyyi dana la joxu tur yow mi jege noo tudd ah mojaan kii mu ne moom mojaan baaxum la tudd góor la tudd naa ko Mouhamadou baaxum bàyyi mu ne tuddatoo mojaan Mouhamadou baaxum la tudd akan akan ah. Ali Sow Ali Sow Aliou la tudd yow Aliou lañ la tuddee jigéen Fatimatu. Fatimatu jigéen bàyyi mu ne léegi Fatimatu Ndiaye na la tuddee yow. Yusufa tudde naa ko Yusufa ba tey. Yusufa yow saw tura la njëkk a tuub. Yusufa nga ba tey. ak Ñoxor Seen. Ah, naa ko Aboubacar. Aboubacar Seen nga tudd léegi ak kan. Ah. góor gi Seen. góor gi Seen Omar Omar laa ko tuddee. góor gi Seen tuddee nañu la Sidna Omar. ak kan ah Abdoulaye waaj Abdoulaye Abdoulaye ba tey ba tey Abdoulaye waxal noo tuddoon góor gi ah Ndiouk Faye Ndiouk Faye Ousmane Faye Ousmane Faye ah Ousmane Faye akan Baba Baba Babacar la Biram Ndaw Biram Ibrahima bàyyi mu ne biram Ibrahima nga tudd ak kan. Amadou Amadou Diouf Amadou laa ko tuddee. bàyyi mu ne Amadou la la tuddee ak kan. ah. Alassane Assane laa ko tuddee. Alassane bàyyi mu ne Assane la la tuddee ak kan. Demba Sow. Demba Sow tuddee naa ko Aliou. Demba Sow tuddee nañu la Aliou Sow ak kan. ak kan. Mamadou tuddee naa ko Mamadou ba tey. Mamadou tuddee na la Mamadou ba tey ak Sira Ndiaye. Sira jigéen la. góor Touré Ndiaye. Touré. góor wala jigéen. Kura. Kura Ndiaye jigéen la jigéen la kay. waaw dinaa ko Xadijatu. la Xadijatu Ndiaye yow Kura mi xoon ak kan. <coughs> ba tey Moustapha laa la tuddee ba tey. ñu ne Moustapha ñu la tuddee ak kan. Moustapha baax na. Mbaye Ndiaye akat. waxee moom daf la moom. yal nañu yàlla nangul suñu yal nañu yàlla nangul suñu gàmmu yaa rabbi. yal nañu yàlla nangul ku ci nekk lépp lu mu ci yëngatu. yal na yàlla nangul képp ku nekk ci ñun mboolem lu mu ci yëngutu lu mu ci dundalee ak lépp lu ci dund jéego bu ci waay seqi jóge fu jóge wala jóge fu sori yal na yàlla nangu lépp jéego bu ci waay seqi moo xam mu jógee fu sori wala mu jógee fu jege yal na yàlla nangu lépp yaa gis muy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa yal na ko yàlla gis muy liggéeyam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ñu yàlla nangul lépp yal na yàlla nangul lépp ay jégloo leen yal na yàlla jàpp ci suñuy loxo ñun ñëpp yal na yàlla jàpp ci suñuy loxo ñun ñëpp xawale ñu ci yoon moom bëgg xawale ñu ci yoon yim bëgg yaa rabbi def ñu di jaamam yam tànn def ñu ñuy jaamam yim tànn jaam jaamam yam gërëm jaam jaam yim toppul dara jaam yim toppul dara jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin. yal nañu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu ci baatin yaa rabbi. yal nañu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa. yal nañu yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa yaa rabbi. yal nañu yàlla fegal bépp xay ak borom xay wa. yal nañu yàlla fegal bépp xay ak borom xay yaa rabbi. yal nañu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam gëdëm. yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg xiir ñu ci lam gëdëm yaa yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saa yi rek ci baatin. yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef